Eh, ba léegi xew-xewu <coughs> mbokkale gi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam mbokkale woon diggante muhaajiruuna ak lamsaar yi ñu ngi doon topp boobu ba léegi waxu sayiduna imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi aleyhima ci doon ñu siteel ñi nga xam ne ñoom la aleyhi salaatu wassalaam mbokkale woon ci jataay bi weesu ñu ngi yemoon ci fi nga xamante ne moom seydina imaam ibn isxaaq moom la wax ne raximahullah mu ne wa salmaanu alfaarisi wa abu dardaa wa abu dardaa uwaymir ibn sa'laba axu balxaaris ibn alxasraji axawayn mu ne wa salmaanu alfaarisi mu ne aleyhi salaatu wassalaam daal di mbokkale ñeneen ñaar <clears throat> kenn di salmaan alfarisi di salmaan alfarisi nekkoon ci ko jóg faris radiyallahu taala anhu wa ardaa <clears throat> mu wa abu darda di abu seydina abu darda turam nekkoon uwaymir ibn di doomi ku ñuy wax axu balxaaris ibn alxazraji di mbokk waa balxaaris ibn alxazraji mu boole ko moom ak salman axawayn ñu nekk ñaari mbokk foofu lañ yemoon ñu ngi woon ci tarjama nag ki ci njëkk muy sayyiduna salman ibn lislaam alfarisi radiyallahu taala anhu wa ardaah kon boo fàttale ko ñu ngi woon ci riwaaya imaam ibn isxaaq bi nga xam ne imaam ahmad ibn hanbal daal dina koy solo riwaaya boobu ko noonu euh, imaam alxaakim daal dina koy solo imaam ibn isxaaq mooy ki nga xamante ne nag ci moom la jaar moom mu jële ko ci aasim ibn umar ibn qataada al ansaari radiyallahu taala anil jamii boo fàttale ko xadis boobu noonu ci lañ newoon gisoon nañu taxriij bi defoon nañu ko muy xadis boo xam ne bu wér la ndax imaam ibn isxaaq comme li imaam al-haythami rahmatullah alayhi wax ne rijaaluhu rijaalu thiqaat ghayru ibn isxaaq wa qad sarraha mu ne góor ñi nekk ci càllale gi mooy góor ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci saxiix yi sauf imaam ibn isxaaq te leeral na këne moom da ko dégg wax nañ la imaam euh, euh, <coughs> alxaakim it soloo na ko daal di koy wéral imaam al zahabi daal di ciy ànd ak moom ci wéral googu kon fi nga xam ne nag ci lañ ci yemoon ñu ngi amoon fi nga xamante ne ni seydina salmaan al farisi radiallahu taala anhu euh, jaay nañ ko ak fi mu jaar yépp péripéties ba jóge fële ca aspahan ci dëkk boobu ñu naan jey waxoon nañ la léegi boroom xam-xam yi rahmatullah dañ ne mooy Shahristan foofu nga xamante ne nii noonu lu tudd euh, sorewul di Ispahan di Ispahan gi ñu xam tey di Ispahan moom Seydina euh, Salman al-Farisi radiyallahu taala anhu wa ardaah euh, jóge foofu jaar Sham dem fi mu wër yëpp dem Jérusalem daal di demaat Irak fële ca Musul dem euh, Amuriya loolu lépp mu ko doon wër doon wër dëgg ba ni nga xamante ne ci la ko sëriñam bu mujj boobu daal di tegtale na ko am na yonent buy waaye génn def ko defal ko description suuf sa nga xam ne fa lay gàddaay moom Sayyiduna Salman ibn al-Islam al-Farisi <clears throat> radiyallahu ta'ala anhu daldi woon dem Madinatul Munawwara ala <coughs> afdalu <coughs> ala afdalu salaatu wassalaam moom Seydina Salman kon ñu ngi yemoon fi nga xam ne ci la ñëw ah, doon liggéey ñu jaayoon ko kon benn juif bu bokkoon ci waa Banu la doon ko liggéeyloo nee na ma toog tuuti dégg am ay écho ne am na yonent bu jóge Quraysh Màkk di fa ñëw nee na benn bis bu ma yéege ci kaw garabu tàndarma gi di liggéeyal sama sang ci la ko benn mbokkam doomi bàyti xam daldi dikkale bi mu ko dikkalee fekk maa ngi ci kaw sama sang bi mu ngi ci suuf mu ne ko qaatala allahu bani qayla yal na yàlla rëbb rek waa banu qayla di waa aws waa xasraj wallahi maa ngi wàcc yàlla ne innahum ko ñoom al aana jamono jii may la fi qubaa ñu nga qubaa mujtami'una ala rajulin jaa'a min makkata yaz'umuna annahu nabi alayhi salaatu wassalaam jamono jii may wax ak yow yow sama yahuud bi ñoom de di waa lansaar ñu nga dajaloo xubaa ne dañuy dégg dañuy gatandu koo xamante ni Quraysh la jóge Makka la jóge nee na nee ab yonent waxoon naa ne bal xaatalallaahu yahuuda li fi am ba des kay mooy yal na yàlla rëbb yahuud yi nga xam ne gëmuñu woon alayhi salaatu wassalaam Seydina Salman mu ne kon bi mu ko waxee loolu ñun foofu la ñemoon <coughs> léegi ñu war a continuer nag dañ ne woon lan mooy réaction wu sangam boobu ak lan mooy réaction wu sayyiduna Salman al-Farisi boo fàttale ko foofu la ñemoon <coughs> sayyidna Salman moo ñuy nettali ba léegi boo fàttale ko xadiis bi ci sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ci la jaar eh, mu ne kon <coughs> Seydina Salmaan kon di àggale mu ne fa wallahi ma huwa illa an sami'tuha fa axadatni al-arawaa'u yaquulu arri'da xatta zanantu la asqutanna ala saaxibi wa nazaltu aquulu ma hada alxabar nee bi nga xamante ne ci laa dégg sama doomi doomi bàytexu sama sang bi ki ma moom ñëw wax ko lii mu ko wax nee na maa ngi wàcc yàlla ne dama dégg li mu wax rekk frisson bu mag daal di may jàpp muy muy mu mel ni di trembler ba nee na ba ni may yaakaare ne dinaa daanu ci kaw sama sang bi bi toog ci suuf garab suufu garab gi ma yéeg ci kaw nee na nu mu gën a ma wàcc ne ana xabaar bii mu wax mooy lan ngir gën leer lu wax ji nee na bi ma defee noonu rekk ci la sama sang bi daldi mer daldi kurpeñ loxo bi daal di koy dóor fa lakama nii lakmatan shadida daal di may korpeñ mooy li looloo tax boxeur ñu koy tudde mulaakim boxeur xam nga latama latama mooy pes pes mbéj tër moom allat mu da ubbi sa loxo kanta alak mu allatomu la latama laam bi taa bi ak miim bi boobu mooy da ngay ubbi sa loxo fëgg mbéj waay en tout cas kantaa lakkama lakkama boobu mooy da ngay korpeñ mel ni koy li fayeen biy def ak ngomeen bi bu ñu tiimee ceeb ni ñu koy dànqe ba du rëcc noonu ngay def rek daldi di koy yónnee waa ji benn yoon mu ne noonu la sama sang bi def rek daal di ma koy yónnee direct bu saf la ma dóor ba pare mu ne ma lii lan la continuer sa liggéey yéegal ci kaw te nga sa liggéey bi nga nekkoon nee na ma ne ko du dara lii nii may laaj du dara damaa dégg rek xabaar bu ñu wax ma bëggoon e, xam leerlu li muy wax nee na bi ma de bi mu defee lool nee na nag bi nga xamante ne nii ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la ngoon jot mu ne moom Seydina Salman fekk am naa lenn lu ma yoroon ci ñan loo xam ne man maa ko moom lu ma yoroon ci ñam nee na ma daal koy jël jël loolu ma amoon ñëw ba ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa huwa bi Quba mu ngi woon Quba xam nga tarjuma Seydina Salman bii bi ñu àggee Quba laa ko bëggoon a def mais dama ko fàtte bi yonent ci alayhi salaatu wasallam àggee Quba xew-xew ya fa am dama ko fàtte ginnaaw bi ma bi ñu tëjee affaire bi sama xel dem na ci maanaam jataay bii di ñëw naa ko def <coughs> ndax xew-xewu Salmaan bii Quba la xewe woon te boobu alayhi salaatu mu ngi doon dóoru dugg ci Madinatul Munawwara ak ci Quba la ne woon comme ni ñu ko gise woon far suñu boroom def euh, li gën mooy ne nii nii ñu def tarjamaam léegi mu ne kon ma ñëw fekk ko Quba indil ko ñam woowu ma ma ñëwee fekk ko mu ngi toog ma ne ko balaghani annaka rajulun saalih wa anna ma'aka asxaaban laka ghuraba wa qad kaana 'indi shay'un min as-sadaqa fa ra'aytukum ahaqqa man bi haadha bi haadhihi al-bilaad fa haaka haadha fa kul minhu nee na ma ñëw na yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekk ko Quba ma ne ko man de jotale na ma amee naa information que ne góor gu baax nga bul fàtte ne day teste la ko sëriñam bu mujj bi waxoon loolu bu ko fàtte mukk moom mi ko joxoon description yi nga xamante ne nii mooy yonent bi nga xam ne alayhi salaatu wasalaam mooy feeñ mujjub jamono description yamu ko joxoon portrait defal ko portrait ne ko am na ay màndarga yoo xam ne nëbbuwul yooyu mu ko waxoon mu ne loolu nag moom lay seet ndax dina ko gis ci li nga xamante ne nii mooy waa ji muy góor googu nekkoon amuriya tam ne ko woon ma man awma keneen ku ma la booleel waaye nag feeñu ab yonent jamono ji nag feeñ na jot na bul fàtte ne bokkoon na lim ko waxoon ne ko moom ci diine imaam Ibrahim lañ koy yónni day génn ci suufu araab yi gàddaayi suuf soo xam ne diggante ñaari quartier yoo xam ne suuf sa ay dafa composé ak xeer yu ñuul yoo xam ne jant bi lakk na leen ba ñu ñuul diggante yi ay tàndarma ne fa moom nag yonent boobu loolu mooy dëkk beeg yooyu waaye bu dee ci moom ci boppam am na ay màndarga yoo xam ne laa tax faa du nëbbu yàqulul hadiya day lekk hadiya wala yàqulu sadaqa waaye du lekk sarax ba pare mu ne ko wa bayna katifayhi xaatimun nubuwa te diggante mbaggan yi le cachet le tampon le cachet de la prophétie foofu la nekk kon muy tester loolu mu ne bi ma ñëwee fekk ko xubaa ma ne ko man de jote na ma ci yow sallallahu alayhi wa sallam loolu waxu ko woon lool moo tax mu ne ko rajulun saalih qad balaghani annaka kana yow rajulun saalih góor gu baax nga ne ko man nag te tamit dégg naa ne dangaa ànd ak ay saxaaba yoo xam ne ay doxandéem lañ ci dëkk bi ghuraba ñu tumuranke lañ ndax dañ leen a génne mooy fañ jóge gisoon nañ ko alladina uxrijoo min diyaarihim wa amwaalihim dañ leen a génne ci seen kër yi ak seen moomeel mu ne nag man jote na ma tamit ne ñooñu ànd nañoo ak yow ñoo xam ne sa ànd dooy ay xurabaa u lañ dañoo tuumuranke ci dëkk mu ne ko waqat kaana indi shay man nag salman mii de salman am na lu ma yoroon loo xam ne sarax la sadaq ma gis ne yéen yéen a ko gina yeyoo ci dëkk bi ndax dëkk bi li muy ami pauvre pauvre yéen ñii ñëw nekk ay doxandéem ba pare sonn ñu génn leen ci seen alal yi ngeen ñëw yéen ko gina a yeyu yeyoo ñépp ñu nekk ci dëgg mu ne ko nag mu ngi nii teg ko ci kanamam ne ko man nga cee lekk sal dinaa salmaan nee na fa am sax yonent bi alei salatuasalaam lekkul wax saxaaba yi radiyallahu anhum ya woon foofu ne leen kulu lekk leen bul fàtte ne dane ko wa kaana indi shay'un min as-sadaqa damaa yoroon ci man lenn ci sarax moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam leen lekk leen moom lekkul nee na bi ma gisee lool ma wax ci sama biir wax ci sama bopp wax ci sama biir man Salmaan ne ah lii de benn benn màndarga la boo xamante ne nii benn signe la boo xam ne sama mbokk ma ne woon ba nga xam ne moo ne woon amuriya sama mbokk moom ma doon toog kooku de sama sëriñ boo bëre lii benn la ci ci indice ci signes yi nga xam ne moom la boo waxoon mooy ni lekkul sarax naa Salman nee na Salman radiyallahu anhu nee na ginnaaw bi ma daal di dellu delluwaat sama kër dem mooy ci sama sang daal di continuer di liggéey mu ne entre temps wa taxawala rasulullah ila al madina entre temps yonent bi alayhi salaatu wasalaam jóge madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam daal di dem fan daal di dem ilal madina dugg nag biir madinatul munawwara ginnaaw ba mu paasee xubaa jamono yam ca paase loolu waxoon nañ ko julli waa di raanu naa dajeeg waa bani am waa bani saalim ibn awf ba di jóge dem madinatul munawwara mu ne entre temps mu jógee Quba dem madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam nee na ma dajale benn ma dajale man Salman am lu ma dajale radiyallahu anhu mu indil ko ko beneen lu ma dajale indiwaat muy comme ñam ji mu dajale woon ba lu weesu nee na bi ma ñëwee ma ne ko man de gis naa ne yow doo lekk sarax mun a yonent bi alayhi salaatu salaam man seet gis naa ne doo lekk sarax keroog mooy fàttaliku keroog ba mu ëndee li ma doon muy sarax du ma ko lekk doo ko lekk gis naa ne lekkoo woon ne ko nag lii nag ma indi tey hadiya la kado la lii du sarax di kado la ab neexal la rek boo xam dama la ko jox mais nag du kat du du du du du du sarax nee na bi ma ko waxee lool fa akala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akala asxaabu mu daal di ciy lekk moom ak saxaabaam yi radiyallahu nee na ma ci sama biir ci sama bopp ah lii mooy deuxième mandarga boo xam ne moom la ma sama sëriñ ba waxoon nee woon nag du lekk sarax waaye day lekk hadiya sarax ba ma ko indiloon xobaa lekk ko ma indil ko tey ne ko àddiya la mu daal di ciy lekk nee na euh, beneen bis ma daal di fay ñëwaat moom Seydina salmaan ba léegi bul fàtte mu ngi nettali ci xadiisu Seydina Abdullah ibn Abbas bi nga xam ne moom la jële ci moom radiyallahu anhum te imaam Ibn Ishaq imaam Ahmad imaam al-Hakim daal di koy soloo ci sanad ak Tabarani ci sanad yoo xam ne yu wér mu ne ma daal di fay ñëwaat ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam beneen bés fekk ko muy topp benn néew benn néew ku gaañu muy topp ci janaasa gi noonu di topp ñuy robi benn nit mu ne man salman maa ngi radiyallahu anhu maa ngi soloon ñaar ñaari yére euh, nee moom mu nekk ma ñëw fekk yonent bi alei satu salaam nekk ci biir saxaabaa bi radiyallahu anhu nee ma bi ma ñëwee fekk ko mu toog noonu saxaaba yi radiyallahu ñépp toog nee na ma ñëw fexe koo féete ginnaaw ndax màndarga yi ma sama sëriñ ba waxoon de gis naa ci benn wala ñaar ñaar laa ci gis mooy du lekk sarax mais dina lekk addiya ñaar yu kado loolu lépp gis naa ko léegi nag mu des beneen am na lu ma ne woon ci ginnaaw diggante ñaari mbagg di cachet de la prophétie muy tampon de la prophétie nee na moo tax ma ko fekkee foofu nag beneen bi ma dal di jaar ci ginnaaw xaw koo ginnaaw nee na li ma nekk ci ginnaaw mi nag anzuru ila zahri may xool ginnaaw gi man daal xooluma leneen maa ngi xool diggante ñaari mbagg yi rek laa doon xool hal aral xaatam alladhi wasafa ndax dinaa gis cachet boobu muy tampon boobu sama sëriñ ba waxoon ma ne moom daa nekk ci diggante mbagg yi daldi moo noo décrire nee bi nga xam ne yonent bi nag alayhi salaatu wasalaam daal di koy yëg daal di yëg ne kii daa am lu muy seet moo tax mu nekk ci ginnaaw nee bi mu yëgee ne maa ngi ci ginnaawam que damaa gis ma xaw a wiiri féete ko ginnaaw ci la xame ne man daa am loo xamante ni nii benn mbir muñ ma décriiral bu may seet nee na bi mu ko yëgee noonu mu daldi di wàcce mooy yére bi mu sol gestuwul alayhi salaatu wasalaam gestuwul deful lii def da ni mu tooge noonu la toog benn geste mu mu xaw a wàcc kii bi ci yére bi ci ginnaaw ci mbagg yi daal di koy wàcc muy kaala ji fa alqa mooy kaalaan bi nga xam dafa wàcc ba ci mbagg mi ba tax duñu ko gis mu daal di dindi loolu nee ba ma ko kiiwee ba mu ko dindee ma xool xool bu baax nee na ma gis affaire ma ne laa ilaaha illallaah nee na dama ko gis rek daal di sëgg ci moom sëgg ci yonent mi alayhi salaatu wassalaam di ko di ko fóon di jooy di ko akolaat di jooy mooy da koo bàyyi mu def yooyu yépp ndax kii émotion bee ko jàpp ak lii masu ko woon a mu gis ko mu nekk di ko fóon di ko fóon di jooy yonent mi aleyhi salaatu nag ne ko doy na nee na eh, ma daal di koy nettali nag nettali ko sama histoire fi ma jóge ca raama Hurmuz ca benn riwaay wala ca Aspahan ma daal di koy nettali fi ma jaar yépp comme ni nga xam ne imaam Abdullah ibn Abbas nee na Seydina Salman ne ko fa qasastu alayhi hadiisi kama qasastu ka yabna abbas sayyidina salman mi doon nettali histoire bi sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ne ko ma nettali yonent bi alayhi salatu wassalam sama histoire comme ni ma la ko nettalee yow sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anil jami' nee na nag bi yonent bi alayhi salatu déggee sama histoire mu bëgg li nga xam ne moom laa nettali noonu histoire bi mu bëgg saxaaba mi anhu daal di dégg loolu daal di déglu sama histoire nee na nag loolu falaa demee après ma dem mooy gis ni lim doon seet al baaxitu an il xaq qad wajada Allahu akbar ndax rubba baaxitin an il xaq laa yajidu bariwaana kuy seet dëgg du ko trouver mais Seydina Salman moom suñu boroom dëppale na radiyallahu anhu ba ni nga xamante ne dëgg ja nga jam doon seet ak persévérance bi mu àndal ndax masula découragé ba mu njëkkee dajee kë ke mu njëkk a dajeel muy ku yées kooku doon diggal nit ñi ñuy joxe azaka ñu koy lekk bu gaawoo a xàddi kon lii lépp du ko am récompense baa ngi mooy dajee xayru xalqillah allahu akbar mu dajee ki gën ci mbindeefu yàlla yi te nag parcours am dara wanewu ko woon jóge ca Perse dem Jérusalem nasibiyin nasibiyin dem Mosul dem Amuriya fu ne mu daal koy wër waaw akbar waaye persévérance muy as-sabr muñ muñ te téye te xam ne loo metti metti bés dina ñëw bés dina ñëw lépp nag lool la gis nga ñu nit buñ bëggee am xam-xam noonu la persévérance gis nga xumbaay yi fokk fokk ñu bañ a nekk fu yu xumb rek fa la ñuy ne déedéet ku bëgg xam-xam da ngay nangoo wéet jamono ji ngay jàng am na yu xumb yuy xew mais boo bëggee dara du la raw dara doo ko am dara doo ko am faut faire des sacrifices être conséquent avec soi-même di def ay sacrifices yoo xam ne pas possible yu bari boo mooy yu bari dootuñ la gis ñu bari dootuñ la gis ndaje yu xumb yépp ñu bari dootuñ la gis ndax lan li nga bëgg ko jar waaw wa xurbatun ak tumuranke waaw doo jot xam-xam lul ci yooyu te bokk na ci wa xurbatun nga nekk ko tumuranke comme ni Seydina Salman ibnul Islam al Farisi radiyallahu anhu daal di woon def mu ngi nii tumuranke kañ la gëj a gis bàyyi des années et des topp rek waaye bàyyiwul nekk koo xam ne doomu kilifa gu mag ñëwoon nekkoon tamit kilifa ci wàllu seen jaam seen majusiya moom Seydina Salman waaye mu bàyyi loolu lépp dem ba mujj nekk jaam ñu jaay ko mu nekk jaam waaye mu persévérer gis les choses en beauté ba nga xamante ne nii posi positive mbir yi ba nga xam ne ci lañ ko def jaam indi ko fañ ko yëwut bañ ko njëkk a jaay ba mu ñëwee kaasu na voilà lii du yoon ay kii di kaas di xunn déedéet ba mu gisee dëkk bi mu xaw a niroog la ko sëriñam décri décrire loon dana ah, mbaa amaana du fii waay waay comme de fii la war a doon moom mu gis positif ci biir ba ni muy dajeek alayhi salaatu wassalaam nii muy sëriñ ci gàttal mu ne kon ginnaaw gi bi ma yonent bi alayhi salaatu bi ma ko nettalee sama histoire mu bëgg saxaabaam yi daal di koy dégg radiyallahu anhum ginnaaw gi nee na moom ah servitude bi mu newe woon esclavage esclavage gi mu doon esclave bi ma doonoon moo taxoon ba moomul boppam esclave moomoo sa bopp amoo salaire amoo dara te ki bëgg li mu li la ki moom li mu bëgg rek ngay def te nag société bi noonu la demee kenn du ñëw naan la lan moo tax waa ji doo ko bàyyi déedéet nee na loolu laa préoc moo ma préoccupé woon man Salman ba fekkew ma Badar gis nga moom mu ngi ñëw yonent mi alayhi salaatu salaam dugg Medina Quba fa lay njëkk ko gis demaat demaat bu sorowul mais fa la nekk nekk ci liggéeyu boroomam boobu juif boobu ba ni nga xamante ni nii moo tax demul woon fekkewul ghazwatu badrin di xare badar wa Uhud ghazwatu Uhud it fekkewu ko ndax libre gul woon te dañ koo moom nee na bi nga xamante ne ginnaaw Uhud yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ma kaati bi yaa Salman nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko salmaan radiyallahu anhu ne ko demal nga bindu mooy waxal sa kila moom muy sa euh, sang bi waxal ak moom ngir ngir mu daal di lay nga joxe euh, nga jënd sa bopp voilà kaatib al mukaataba mooy jaam boo xam ne dafa bëgg a nekk devenir libre mu ne ki ko moom man bi damaa bëggoon a génn ci mbuumu njaam yi daal di nekk libre waa ji d'accord ne ko ok mais nag il faut nga jox ma un milliard par exemple wala vingt cinq mille euros nga may jox bu matee rek nga bu matul nag boo joxoon vingt quatre mille même boo joxoon ba vingt cinq mille yi matul ba léegi sama jàmm bu matee nag libre la yeneen ci maa ngi lay ne ko defal loolu. Seydina Salman radiyallahu anhu nee ma daal di koy def mais ci ay garabu tàndarma la ma waa ji laajaloon la ma ne woon ci ay garabu tàndarma laa koy jox yu bari yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne saxaaba yi radiyallahu dimbali leen seen mbokk mi nee na ñu dimbali ma ku nekk dimbalee ma ay tàndarma yoo xam ne yu may ji la nee na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ma demal nga gas kàmb yi yi nga war a dugal yi nga war a jëmbat yi nga war a jëmbat kii muy tàndarma yiñ la jox boo demee nag ba def yooyu yépp ba mooy tubbi mu ngat no toobo yi boo defee toobo yi bu ko ci def woo ma man alayhi salatu wasallam ma daal di ko ciy def Seydina Salman nee na bi ma defee loolu lépp ma daal di koy woo wax ko yonent bi alayhi salatu wasalam mu daal di ñëw nee na bu ci nekk mu jël loxoom bu tedd bi moom alayhi salatu wasalam daal di koy jëmbal nee na amul benn ci bu mu jëmbat bu dee amul benn bu ci dee Allahu akbar benn garab deewu ci benn garabu tàndarma bu mu jëmbët moom alayhi salaatu wasalaam benn deewu ci nee na bi nga xamante ne nii euh, ci la def lool nee na li jëmoon ci wàllu ndax waa ji ay tàndarma ak xaalis ak or la ko laajoon mooy boo defee tàndarma yi nee na bi yonent mi alayhi salaatu wasalaam defee lool tàndar may ñor ba ma man cee fay ma ma jël lépp fay mu matale sama côté tàndar ma na nag mu daal di des nag côté beneen côté bi muy xaalis bi nee na ah benn bés am nga lii lu yàgg la mooy processus la bul foog ne nii ñu ko waxee rek ci suba gën la lépp def nii nee na benn bés yonent bi aleyhi salaam daal di dem benn ci xare yi ñu daal di koy walla muy saraayaa yi doon yónnee ñu indil ko benn euh, or boo xam ne or boo xam ne forme nen la yor benn bulu or bu yor forme nen biñ ko ko indilee alayhi salaatu wassalaam mu xalaat kan Seydina Salman waaw akbar mu ne maa fa'ala al farisi al mukatib al ne mais ne bi nga xam ne muy Salman ndax moo jóge woon Perse moo fa nekkoon persan mu ne ko mu ne mu laaj saxaaba yi radiyallahu anhum ne leen farisi bi nga xam ne moom moo moo bindu ngir libre devenir libre moom ay mbiram fu mu toll nee na ñu daal di may wooman salmaan radiyallahu anhu bi ma ñëwee yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di ma koy jox ne ma fayal fayal ci lii alal ji la dese mooy or bi mu lay doon laaj jëlal lii nga jox ko nee na ma jël ko. bi nga xamante ne nii ci laa koy jël euh, maa ngi naan euh, yonent bi alayhi saato wassalaam ma ne ko mais lii nii nga ma jox matul matul de lii nii or bii nga ma jox ak waa ji lim ma laaj lim ma laaj ëpp lii de ndax da koo jox ne ko demal nga jox ko sa kii bu ko defee nga lii mu ne ko lii matul de <laughs> yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko jëlal rek nga dem boo demee mbir mi dina fay sa dina dina mati waaw akbar nee na ma jël ko ma peser ko affaire bi mat li nga xam ne moom la ma waaju doon laaj nee na ma ñëw jox ko ko dal nekk nag ko libre génn ci mbuumi jaam moom Salman al Farisi radiyallahu an Allahu akbar nee na nag bi nga xamante ne nii ci laa def loolu ci laa devenir libre ba xeex bi nga xam ne moo ci tegu de suite ma fekke ko man seydinaa salmaan muy ban xeex muy ghazwatu xandaq nee na ma fekke ko te bi ma koy fekk ma nekk ku libre keroog xeex boobu nga xam ne mooy premier xeex bu Seydina Salman al Farisi radiyallahu taala anhu wa ardaahu daal di fekke muy ghazwatu xandaq ñu gin koo xam tamit ci al ahzaab di coalisés yi ci Quraysh ak waa Ghatafan ak kaw kaw yi nga xam ne ban lislaam lañ masa denc ci seen xol yi Seydina Salmaan mu ne ah, keroog bésu xanda ahzaab yi dañu ñëw muy coalisé yooyu biñ ñëwee bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam yégée ne ñu ngi ñëw ndax dañ leen a bett dañ leen a bett te affaire bi Quraysh ak gaa yi bari gi ñu bari ay trente mille nga xam ne jëm kaw ñu nar a ñëw ci benn dëkk ndax dañ ne woon il fait le temps c'est c'est le temps quand même na définir avec Muhammad nag une fois pour toutes jot nañu jeexal ak Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ñu daal di def ay coalition wër juif nga xam ne ñoo ko sooke woon na woon Medina dem wax ko waa Quraysh mobiliser les troupes ci ahbash yi min kuffaaril ahbash pas éthiopiens yi de dafa am benn euh, ay kii benn tribu yu newoon côté Makka noonu ci montagne yi ñoo xam ne ñooy al ahbash lañ leen doon ay arab lañ ak tamit waa Ghatafaan ak ñooñ ak kaw kaw yi Seydina Salman bi ñu kiiwee yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di di daal di euh, digle ne ah mbir mi nii la deme léegi Seydina Salman daal di joxe idée bi nga xamante ne nii mooy ñu defar canal ne ñun fële ca Perse bu ñu lii masoon a dal am ñu ñu bett ñëw nii xandaq naa dañ doon def benn canal yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di rafetlu idée bi ñu commencé di gas canal boobu daal di ngir waajal gas buntu dëkk bi ba mu des loo xam ne ñoom dinañ ko mën a tenir man ko surveiller bu ko defee jigéen ñi nekk ca biir góor ñi ñi mën a xeex daal di taxaw jàmmaarloo moom Quraysh yi nga xam ne buñ ko defee benn fas du ko mën a tëb canal des euh, boobu seydna salmaan radiallahu taala anhu wa ardaa ci xadiis boo xamante ni imaam ibn saadi daal dina koy solo ak imaam alxaakim ci sanad boo xam ne bu daif la euh, ndax dafa am ci càllale bi dafa am ab matruuk bu ci nekk kom ni nga xamante ne nii euh, muy kan kan mooy matruuk bi moom mooy kasiir ibn abdillah moom moo tax moom mooy ki nga xam ne matruk la moo tax euh, xadiis bi dafa wéradi naa Salmaan mu ne keroo euh, kii muhaajiruuna ak ansaar yi ku nekk ne Salmaan minna muhaajiruuna yi ne minna Salmaan Salmaan de ci ñun la bokk ñun muhaajiruuna yi ndax am na lu mu niroog ñoom mooy dëkkul madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam dafa gàddaay jóge dëkk bu sori di wër dëgg muy fële ca Ispahan fële ca Iran ca Furs ñëw ba fii kon jege na ak ñoom ak lu baax lii mu def idée bu toll nii ba tax tey ñu mucc ci kuffaaru Quraysh ni kon Salman na muhaajiruuna yu wax yooyu ansaar yi tamit radiyallahu anhum ne salman minna non salman ci ñun la bokk par contre ñun ansaar ndax lan mooy ne moom it am na lu niroog ñoom mooy ne muhaajiruuna yi bi ñuy ñëw fi lañ ko fekk di dëkk bi ndax fekk na ñoom moom comme ku accueillir muhaajiruuna yi ndax fi lañu ko fekk même bu dee jaam la woon kon ñu ne ak jëfam ju rafet ji nga xam ne mooy ndimbal yàlla dimbal yonent bi alayhi salaatu wa salaam te loolu moom lañ xame woon lansaar kon ñu ne salmaan ci ñun la bokk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne salmaanu minna ahlal bayt ne salmaan ci ñun la bokk ñun waa ahlal bayt di waa kër néegu yonent bi aleyhi salaatu muy salmaan ibnul islaam radiyallahu taala anhu wa ardaa seydna salmaan radiyallahu taala anhu wa arda kon ginnaaw xandak xeex yi ci des yépp xare yonent bi alayhi salaatu wasalaam yi ci des yépp fekke na ko ñoom nag euh, ci seen màggaay ñoom nga xam ni ak liñ doon ñàkk moom mii nga xam ne day dóora liima Seydina Salman Eh, imaam muslim ibn al-Hajjaj dafa solo na ko noonu imaam ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhima kene abu sufyan ibn harb dafa robb seydina salman fekk ñu ngi madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wasalaam mu jóge makka daldi ñëw medina moom abu sufyan nekkoon eh, zaimu qurayshin ana idin nekkoon ki nga xam ne moo doon sangu waa Quraysh jamono jot mu ñëwoon am lum doon dox ci madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam wa kaana ala shirkihi ne woon ci bokkaale moom Seydina Abu Sufyaan radiyallahu anhu mu romb bi mu dugg see romb Salmaan a ngi toog ak Bilaal ak Suhayl muy Seydina Salmaan ibnul Islaam al seydina bilaal ibn rabah ibn rabah ak seydina suhayb ibn sinaan ar-ruumi rahmatu radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim ñoom ñu nekk ci benn mbooloo ci saxaaba yi radiyallahu anhum mooy ñi nga xam ne daanaka ñoom ay way ñàkk lañu woon eh, kii ne fa qaalu ñu ne maa axadat suyuufullahi min unuqi aduwwillahi maxadaha bi Abu Sufyaan rombee rombule ñoom ñu ne wallahi ñu ngi wàcc ci yàlla këne maa axadat suyuufullahi min aduw min unuqi aduwwillah jaasi yàlla yi ñab mosagut jëlagul wàllam bu mag bi mu war a jël ci doquk noonu yàlla bu mat bii di Abu Sufyan jëlaguñ palaasam de waay waay waay waay waay jaas yi <laughs> loolu laa wax lan <laughs> lañ leen ci jëwlu mooy sangu Quraysh romb leen ñu ne ko ñu ne maa axadat jëlul jëlul waay waay jëlagul waay jaas yi yàlla yi muy xare yi jaasee xare yi yu yàlla yi waaye waaye jëlagul wàllam ci doq Abu Sufyan aduwallah noonu yàlla bi loolu mooy ba léegi kii rayaguñ ko ci yoonu yàlla ba léegi yéeféer bi mu doon ba léegi ak koo mérité mais ba léegi yàlla bu jaas yi jëlagul joxaguñ ko paaram dog doq fa qaala Abu Bakr fekk Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu mu nga fa woon mu ne leen mais taquluuna hada li cheikh quraysh wa sayyidaha ne leen ne yéen lii nii seen wax ji lii nii ngeen di wax kilifaay quraysh tey sangam di abu sufyan ginnaaw gi Seydina Abu Bakar yemul foofu mu daldi dem ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir wax ko li ñoom Salman wax est-ce que lu jaadu la walla déet mu ñëw nettali ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam Allahu akbar déggal tontu të fa qaala yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yaa Abaa Bakr ne ko yaa Abaa ne ko si ne ko yow Abaa Bakr radiyallahu anhu la'allaka aghdabtahum la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak mu ne ko yow Abuu amaana de li nga leen laaj noonu ak ni nga leen ko waxe amaana ñoo merloo nga leen muy Salmaan Suhayb ak Bilaal ak mbooloo mañ ñëwoon mbaadu amaana nag wax jiñ leen ne yéen yéenay wax lii ci sangu Quraysh ak njiitam amaana ka lool nga leen wax ñoom merloo nga leen ne ko nag yëgal Abu Bakr këne radiyallahu bu dee ne merloo nga ñooñu Salmaan Bilaal ak Suhayb bu ñooñu boo leen merloowee xamal ne laqad aghdabta rabbaka merloo nga sa borom allahu akbar merloo salmaan merloo bilaal merloo suhayb radiyallahu anhum ñooñu merloo leen mooy merloo yàlla allahu akbar te kan lañ ko wax siddiqul umma ar-rajulu thani ba'da nabiyyiha fil umma deuxième personnalité bu l'islam ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax loolu xam nga loolu li muy tekki allahu akbar moo tax wallahi alladhi laa illaa hu gis nga boo gisee lii di siit yi di saaga saxaaba yi radiyallahu taala di leen yàq lu raw xeme ak ñi nga xam ne ay apprenti sorcier lañu nga xam ne dugg ci téere yi rek di wax lu leen neex ci saxaaba yi radiyallahu anhum gis riwaaya lu ñu jël ba di ci jàppal amal dans dans contre ñenn di leen wax wax ju ñaaw di leen xas gis nga ñooñu nga foog ne loolu nga saxaaba bi mu ko def dina ko neex te wallahi la in kunta la in kunta anta al fa'il aghdabtahum laqad aghdabta rabbal alamin rabba rabbak waat naa ne bu dee ne merloo nga kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum na nga xam ne merloo nga yàlla loolu yonent bi alayhi salaam a ko wax du du Bilaal ak Salmaan ak Suhayb bu ñooñu ci ñooñ la yem ak mbooloo mi newal mukk loolu mooy jàngal bu dee Seydina Abu Bakr mi raw ñépp moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko merloo mbooloo merloo saxaaba day day tax yàlla da merloo yàlla day day day day jur merum yàlla loolu kan ngay xalaat keneen wallahi moo tax gis nga ku téewul sa làmmiñ ndax li nga xam ne mooy deru awliya yi te waliyu yi kenn jiituwu ci saxaaba yi radiyallahu anhu muy allié ñi nga xam ne yàllaa méngoo seeni mbir seen der tooke la gis nga boo comprendre wul ci li ñuy def maandu ci maandu ci ne man xaw ma ku la laaj nga man de xaw ma wax li nga xam mu jeex waaye merloo saxaaba radiyallahu anhu ku ren ku ci merloo saxaaba mooy merloo nga yàlla ne ko la'allaka yaa Abaa Bakr yow Abu Bakr la'allaka amaana aghdabtahum merloo nga leen ñoom ñooñ la in kunta aghdabtahum bu dee ne daal di nga leen merloo laqad dëgg-dëgg waat naa ne dëgg-dëgg ardat te merloo nga rabbaka sa boroom yow Seydina Abu Bakar Allahu akbar xoolal réaction as-Siddiq radiyallahu fa ataahu ci saase mu bàyyi fa yonente mi alayhi salaatu salaam dem ci ñoom Seydina Salman Seydina Bilaal Seydina Suhayb ak mbooloo mañ ñëwaloon radiyallahu ta'ala anil jami' fa bu mu ndikkee mu ne leen yaa ixwata ardattukum ne leen yéen samay mbokk dama leen di laaj dama leen a merloo ci li ma wax sànq xaalu ñu ne ko laa yaa Aba Bakr yaghfirullah ne ko déedéet merloo wooñu la li nga wax sànq non merloo wooñu yal na la yàlla jéggal Allahu akbar moo tax képp koo xam ne dangaa mas a nekk ci deru saxaaba yi radiyallahu anhum di ci wax kenn ci ñoom laa wax de ndax koor la koor gis nga koor ni policier yi nekk un corps ba boo agressé benn policier Dunkerque fii ci tugal pays pire police yi France yépp daal di grève di manifester ndax dañoo laal kenn fële ca Dunkerque ndax lan il forme un corps ñu daal di benn chauffeur de bus chauffeur de bus yëpp def droit de retrait wala benn professeur professeur yépp daal di bañ jàngale ne fekk gouvernement bi indiwul ay saafara ci li nga xam ne agression yi ñuy agressé seen mbokk yi te pourtant kenn agressé wu diggante moom waa ja ñu agressé fa mu dëkk ak waa yi fi mu dëkk xoolal diggante euh, Brest ak Nice loolu boo ëpp diggante mu ngi mel ni Saint-Louis ak ak fële nu mu tudd Sierra woon Ndar ak Sierra Leone mais nga nga gaañ kenn Saint-Louis Ndar ka nekk Sierra woon police boobu ndax benn dëkk la ndax français yaatoo noonu ñoom ñépp ñu bàyyi ñu grève ndax lan kenn lañu laal loolu la yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam yépp moo tax alxuraan la naan laa nu farriqu bayna ahadin min rusuli du ñu tàqali diggante kenn ci yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam di yonent yi yàlla yi aleyhimu salaatu wassalaam kenn du ci tàqale kenn boo ci weddee kenn weddi nga ji saxaaba yi radiyallahu bés boo Euh, xoolal xam nga loolu ko siit yi la mais am na beneen partie ñoo xamante ni ñooñ tamit ay kaccoor yu mag lañu muy ñi nga xamante ni nii ñoom seen spécialité mooy saaga Seydina Ali ibn Abi Talib wal iyaazu billah allahu akbar muy ñaari opposé yoo xam ne kenn ginu leen a rëy bàkkaar muy ñi nga xam ne ñoom nawaasib yi ñoom lu bon lu ñaaw la ñuy wax seydna ali ibn abi taalib radiyallahu anhu allahu akbar koo xamante ne ni la ontiyanna raayata gadan rajulan yuhibbuhu llah yuhibbu llaha wa rasulahu wa yuhibbuhu llah wa rasuluhu dinaa jox raaya gi muy drapeau bi suba góor goo xam ne dafa sopp yàlla sopp yonentaam alayhi salaatu wasalaam yone yàlla ak yonentaam daal di koy sopp kooku naka ngay mën a waxe ci moom lu ñaaw nekk ki nga xamante ne mooy doo mooy bàyyi sëti yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa ñi nga xam ne ñooy tóor tóori àjjana ñooy lee ñooy ñooy ñiy sangu jeunes yi biir àjjana seyduna alxasan wal radiyallahu taala anhum wa ardaahum ñooñu nag ngan nga mën a waxe yu ñaaw ñooñu mu ñooñu tamit kàccoor yu bon lañ gis nga ñooñu tamit wallahi gis nga ñu wax kenn seydna ali moo xam seydna hasan wala seydna al xuseyn radiyallahu anhum kenn ci ñoom moom nga waxoon ko ñépp ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñooy allahu akbar moo tax ku bëgg a tàkk rek newal ci newal foofu moo xam nag da koy wax wala da bind ay article walla da ngay bind téere wallahi la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak boo leen merloowee na nga xam ne merloo nga sa borom allahu akbar merum yàlla nag ku ko bëgg a ko rek saxaaba yaa ngo yaa ngoog radiyallahu wallahi buur yàlla dina la toroxal ci sa diggu kër bëccëgu ndar kam te nag yamul ci ñoom wax naa la sànk ba nitu yàlla rek ndax borom bi subhaanahu wa moo wax ci xadiisul qudsi boobu man aadaani waliyan faqad aadantuhu bil harb ñaari façon tipu nit ñi nga xam ne ñoom la buur yàlla déclarer guerre kenn ki mooy koo xam ne day noonoo benn ci wàll yu yàlla yi te wax naa la ne ñooñu ñi nekk ci kaw ñooy saxaaba yi kuy ñëw daal di ñëw ci seen ginnaaw kon nag radiyallahu anil jami' kon naka ngay mën a waxe ci ñoom lu ñaaw wala ngay noonoo kenn ci ñoom kon la in konta ne ko yaa Aba Bakr ne ko yow Seydina Abu Bakr amaana danga leen a merloo de waaye nag boo leen merloo yooyu yëgal ne merloo nga sa borom mu dem na leen ah samay mbokk ndax da ngeen a mer ci li ma leen wax sànq bi ngeen waxee Abu Sufyan lool ñu ne ko déedéet yaa baabal non ñun meruñu de yal na la yaghfirullah la yal na la buur yàlla daal di euh, euh, euh, jéggal waaw akbar moom nag Seydina Salman radiyallahu anhu gis nañ lii lan moo ko gën a rëy ci ci ci ci manqaba ci ci ci ci jaloore waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na waaw akbar nee na moom aleyhi salaatu wassalaam inna allaha yuhibbu min asxaabi arba'a wa amarani an uhibbahum ali wa abu wa salman wal miqdaad mu ne ah, ci xadis boo xamante ne nii ah, imaam at-Tirmidhi daal na koy soloo daal di koy bi mu ko soloowee dane xasan la imaam Ahmad ibn Hanbal daal dina koy solo moom it Euh, rahmatullah alal euh, jamii imaam alxaakim solo na ko daal di koy wéral ne ci charte imaam muslim la imaam nekkul ci sa imaam euh, az-zahabi ne imaam alxaakim dafa juum foofu ndax imaam muslim génnewul benn xadiis boo xam ne mu ngi jaar ci abi rabia mi nekk ci càllale bi te loolu moo tax xadiis bi am wax ndax moom moom dafa am wax waaye li gën dëgër mooy ne lii gën a yemma maay cay mbirum mooy xadiisu xasan ndax ku mel ni imaam ibn Ma'in rahmatullah alayhi di Yahya ibn Ma'in da ko wéral am na nag ñeneen ñoo xam ne comme ibn Abi Hatim dane munkarul xadiis kon mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax kon ci xadiis boobu mu ne buur yàlla dafa sopp ci sama saxaaba yi ñeent loolu amul mafhum mooy manoo ne kon ñeent rek la yonent bi alayhi salaatu wasalaam sopp dé la la yon la suñu borom sopp déedéet lool même boowoon nañ naan la mafhumul laqab te mafhumul laqab dëgërul mooy bu ñu nee muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muhammad sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam jaabub ya euh, ndaw yàlla la lool yow mënoo ci dégg ne ah kon loolu day tekki ne kulul moom du yonent déedéet tekkiwul lool loolu mooy mafhumul laqab ndax la tekkiwul lool këne kudul moom këne Seydina Muusa kon du yonent Seydina Ibrahim du yonent non waxul lool de moo tax loolu mafhum boobu dëgërul loolu amul mafhum sax fii c'est pareil fekk fait mu ne suñu boroom sama boroom inna laa buur yàlla dafa sopp ci sama saxaaba yi ñeent mooy dina bëgg a wax sopp gu jéggi dayo gi nga xam ne gu spécial gi mu leen soo yàlla jullit ñi tout leen a sopp ndax ku mu soppuloon doo nekk jullit même l'agresseur le plus international jullit la bu yàlla soppuloon bu ko soppuloon du ko def jullit waaye ginnaaw sori ko yéeféer bi sopp na ko ndax bu ko soppuloon du ko nekkat mu ne inna buur yàlla yuhibbu dafa sopp min asxaabi ci sama saxaaba yi man alayhi salaatu wasalaam arbaa ñeent ba pare mu sant ma man alayhi salaatu wasalaam ma sopp leen ki ci njëkk di seydna ali ibn abi taalib karamallahu wajha radiyallahu taala anhu di seydna ali ibn abi taalib wa abu dhar ak seydna abu dhar jundubub ñu jundubub ñu dunaada al-Ghifari di seydna abu dhar radiyallahu taala anhu wa arda ak wa salmaan ak seydina salmaan wal miqdaad al miqdaad ibn amr radiallahu taala an il loolu muy lu rëy loo xamante ne alayhi salaatu wasalaam moo ko wax ci xàqu seydina salmaan ba léegi moom alayhi mu wax ci sanad boo xamante ne nii comme bi weesu la mooy imaam at-Tirmidhi soloo na ko ne xasanun gharib bu xasan la bu baax la mais bu tumuranke la Euh, mu ne moom alayhi salaatu wasalaam na ko noonu boo demee ci imaam Abu Nu'aym al Asfahaani daal dina koy solo gis nga voilà al imaam Abu Nu'aym al Asfahaani moo kan euh, Salman bi waxoon naa ne ñi dëkk Asbahan dañ leen doon dañ leen di wax al Asbahaani mooy foofu noonu di Ismaa foofu la kii Abu Seyna Abu Nu'aym bi may wax sama xool sax demul woon ci Seyna Abu Nu'aym te Kanta te kat wallahi <laughs> waaw lim ñu jàppale bari na mooma moom Seydina Abu Nu'aym gis nañ siira bi moom daanaka du ñu romb dara lu dul ñu tudd ko moom Seydina Abu Nu'aym al Asbahani borom Hilyatul Awliya ak li nga xamante ni mooy euh, téere bi nga xam ne moom la bokk bi moo bu mel noonu la imaam euh, al Bayhaqi bi bind moo lu ma fàtte ko euh, waaw oh. oh, yow bon nu mu tuddati xilya euh, bii moo tax manuma ko wax xilyatul awliya euh, bon xam naa dina ñëw <laughs> insha allah ñoom ñu ne kon ñoom ñoo ko solo Seydina yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di wax ci Seydina Salman al Farisi radiyallahu ta'ala anhu mu ne al jannatu tashtaqu ila thalatha Allahu akbar mu ne àjjana ci boppam dafa sopp ñetti nit dafa am cofeel bu rëy bu mu jëmale ci ñetti nit ñu ngi aliyun di Seydina Ali ibn Abi Talib Allahu akbar wa Ammaarun ak Seydina Ammaar ibn yaasirin radiyallahu anhuma mu ne wa salmaan ak seydina salmaan ibnil islaam al farisi allahu akbar allahu akbar te gis nga seydina salmaan boroom xam-xam bu rëy rëy rëy gis nga fi mu jaage gis nga li mu ramassé nekk na fi jaar na fi mu jaar yépp ak jaamukatu yàlla yoog seen xam-xam bi nga xam ne moom la doon ci ñoom ñëw nag daje nag ak ndaj dëpp gi muy alayhi salaatu wassalaam nga xam ne moom mooy muntahal ilm mooy njomboxtalu xam-xam liñ naan wax fawqa kulli wa fawqa kulli wa fawqa wa fawqa bon wa fawqa kulli dhi ilmin ci kaw képp koo xam ne boroom xam-xam la rek am na ku ko gën a xam kéeg bi nag fa mu yem mooy alayhi salaatu wassalaam mooy balluwaayu xam-xam kuy xam-xam fa ngay jaar ngir ngir boo bëggee gii gii jël ci moom ngay jaar boo bëggee asit ci moom ngay jaar moom Seydina Salman kon nga gis boroom xam-xam bu rëy la boo fàttale ko mi ñuy def tarjama Seydina euh, euh, euh, Abu Dhar radiyallahu an non Seydina Mu'adh keroog bi muy génn àddina dañu ko laaj ne ko anak lan nga ñuy dénk ban la ñuy dénkaane mu ne innal ilma wal imaana makaanahuma mu ne xam-xam ak ngëm yàlla ñu nga seen place ñu nga fa de du man Mu'aaz mi nga xam ne radiyallahu anhu yonent mi alayhi salaatu wa salaam dane li mu wax ci man yépp ko ne man maay nekk ci kanamu yati mu'adhan moom day ñëw nekk ci kanamu boroom xam-xam yi ci sànniwu xeer loo xam ne wa sànnee xeej fa muy dal noonu la leen di rawe nekk ubbi cortège yawmal qiyam loolu tekkiwul ne man bu ma génnee àddina jeex na mu ne leen xam-xam ak ngëm yàlla ñu nga seen place dem dem leen na ngeen sàkk ko ci ñii tudd ñu mu tuddoon boole woon na ci Salman al Farisi radiyallahu ta'ala anhu wa arda naka noon ali ibn abi taalib radiyallahu anhu daal dinañ koy laaj ci mbiru seydna salman mu ne moom de adraka al ilma al wal ilma al aaxar al aaxir bahrun laa akbar wa huwa minna ahlal bayt allahu akbar seydna ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu ci xadiis boo xamante ne nii ña nekk ci càllale bu bu wér Seydina Ali ibn Taalib moo tax Seydina Salman moom ci waa ahlul bayt la bokk yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko xëcc boole ko ci Allahu akbar gis moo tax euh, yemul ci moom de mooy ni nit mën naa làbbali làbbali laa wax góor-góorlu ci sopp yonent bi alayhi salaatu salaam groupe bu amul bu am début mais amul fu mu yem ba yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy boole ci ahlul bayt nga xamante ne mooy loolu du wàllu deret mais bi nga xamante ne ni bon boobu mooy bi gën a màgg Seydina Salman yonent bi alayhi salaatu wasallam xëcc ko mu bokk ci ñoom moo tax mu ne Salman minna ahlul bayt Salman ci ñun la bokk ñun waa ahlul bayt Seydina Ali ibn Abi Talib ñu laaj ko ci mbiru Salman mu ne moom de dafa jote xam-xamu bu xam-xam bu njëkk ba al ilm al jote na ko waaw akbar mooy xam-xamu téere yu njëkk yi wal ilm al ak tamit xam-xam bu mujj bi yonent ci maa lay saar saar mi fu indi Seydina xal Salmaan da koo naan bahrun Seydina Ali Salmaan bu ngeen bëggee xam mooy kan na ma laaj ci moom bahrun géej la laa yudraku qa'ru gis nga euh, euh, euh, téegu kii bi nu mu tudd mooy fond wu géej ga géej la boo xam ne fond kenn du ko jam moo looy gën ci biir muy gën a sori da mais doo fi nga xam ne dañ naan fii nag la la la euh, tudd géej gi fii la yem loo gën a dugg ci profondeur dugg ci suuf moom géej la moom Seydina Salman waaw boo xam ne laa yudraku qa'ru xóotaayam kenn manu la mën a dugg ci biir su ay sumareek lu ne da ngeen di dem ba ci biir mais du ngeen ko masa wax la ni nga xam ne noonu la yaatoo woon ci xam-xam moom Seydina Salman ba pare Seydina Ali mu ne wa huwa moom Salman min naa ci ñun la bokk ahlal bayti waa kër yonent bi alayhi salatu wassalam allahu akbar ku nekk ñun ñépp yal nañu yàlla boole ci ahlu bayti rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam yal nañu ko yàlla defal wa ma zalika zalika ala bi aziz jafewul yàlla mën nañu koo def yal nañu ko defal allahu akbar amin waay ah, moom seydina salman ibn al islaam radiyallahu taala anhu wa arda ku bari woon njàngaleel na ku bari woon lu mu jàngale moom Seydina Salmaan ba pare dundam nag sobre dund koo xam ne non gisee dangay foog ne non kii moom du moom bari woon jàngale wax nañ la ne Seydina Abu ad-Darda moom lañ yonent bi alayhi salaam mbokkale woon ak moom def leen ay mbokk ku bari won xikma la comme li ko Seydina euh, kii waxe euh, euh, ibn abi taalib radiallahu taala anhu wa ardaa bokk na ci njàngaleem yu am solo yooyu li nga xamante ne moom la imaam abu nu'aym daal di solo ah dalaa'ilun nubuwwa téere boobu laa bëggoon a wax Dalaa'ilun Nubuwwa moom imaam Abu Nu'aym di ko bind ak imaam al-Bayhaqi comme niñ ko fi gisee depuis tout au long imaam Abu Nu'aym dafa solo ci Hilyatul Awliyaa rahmatullah alayhi wa radiyallahu ta'ala anhu euh, mu jële ci Seydina Jarir ibn Abdillah al Bajali li Seydina Jarir ibn Abdillah Allahu akbar bokk ci saxaaba yi mujjee dugg ci lislaam nekk ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom la Seydina Omar doon wax naan yuusufu haadihi al umma muy Seydina Jarir ibn Abd dafa njooloon nag rafet benn teeru rafetaay boo xam ne Seydina Omar ibn al-Khattab da doon wax ne Jarir mii moom mooy yuusufu Seydina Yuusuf alayhi salaatu wasalaam ak taaraay taar taar ba mu amoon mu ne jarir mii moom mooy yuusufu xeetu yonent bi alayhi salaatu wa salaam tellement lim rafetoon mu ne dafa masa wàcc benn bërëb eh, ci jamono joo xam ne yoo tàng la xam naa sorewul ak ñun temps yi suñu canicule yi ñu ne fii nii ci ci ci ci Lyon eh, mu ne waaye taarab tàngaay nee na bi ma kiiwee ma daal di gis benn waay boo xam ne mu ngi ci tàngoor bu nekk ci benn suufu garab di di di kerlu tëdd ma xool ci wet gi gis tuuti lu tuuti ci ñam nekk ci wetam ak benn loo xam ne ci la def ndox nekk ci ron bopp bi moom la njegenaayo ba pare mu daldi sàngoo benn sër nee euh, ma daal di koy euh, bi ma ñëwee nee na man euh, kii euh, Jarir ma ñëw bi ma ñëwee ci wetam rek mu daal di yeewu nee na bi mu yeewoo ma xool muy Salmaan xam na ñoom ñaari ay saxaaba lañ radiyallahu anhum te xamante woon nañ nee na ma gis muy Salmaan radiyallahu anhu ma ne ko mais ñun de ñëw nañu nekk ak yow fii taxaw ma woon ne yow la mu ne ko yaa Jarir ne ko yow Jarir tawaadan fi dunya fa innahu man tawaadan yarfa'uhu Allah qiyaama di dénk mbokkam moomu di Seydina Jarir radiyallahu anhu ne ko yow Jarir wàcceel sa bopp ci àddina ndax kat képp ku wàcce boppam buur yàlla dina ko yëkkati fii ci àddina buur yàlla dina ko yëkkati yawmal qiyaama Allahu akbar mu ne nag képp koo xam ne wa man yata'azzam fi dunya yad'ahu Allah yawm al képp nag koo xam ne dafa nekk ci àddina bii di rëy rëy kooku na ko leer ne buur suñu boroom dina ko wàcce ci suuf yawm al-qiyamah ba pare mu ne kii Seydina Jarir ne ko boo defoon le tout xër ngir trouver benn benn bant bu wow biir àjjana doo ko fa trouver sëy naa Jarir nee na ko ma ne ko lu tax loolu naka la loolu ba du moom ku dugg àjjana seet doo ko gis mu ne ko ndax garab yi àjjana yi usulu shajari zahab raasinu garab yi du comme suñu garab yi de or la wa fidda ak xaalis argent ci kaw nag wa alaha simaar kaw gi ay meññeef la ne ko yaa jarir ne ko yow jarir tadri ma zulmatun naar ne ko est ce xam nga lan mooy lëndëmu safara lëndëm bi muy lëndëm am na ce que xam nga la mooy lëndëmu safara sëy naa jarir nee na ma ne ko déedéet mu ne ma zulmun naas tooñ nit ñi lëndëmu safara mooy tooñ nit ñi ku bëgg a xam lëndëmi safara rek dëkkal di tooñ yi allahu akbar allahu akbar allah yu bari la nag ci ay ndénkaane yoo xamante ne ni moom la Seydina euh, <coughs> Salman doon dénkaane ak njàngale yu bari ci wax xikma yoo xam ne moom la doon wax moom seydina salmaan radiallahu taala anhu wa arda moom nag am na ay saxaaba yu ko masa seet moom seydina salmaan radiallahu taala anhu wa arda biñ ñëwee ñu ne ko ñoom dañoo jóge ci seydina abu darda ñaar ñooñu seet woon ko mooy kan mooy al Ash'ath ibn Qays radiyallahu anhu ak Jarir ibn Abdillah miñ la wax sànq dañoo ñëw seet ci Seydina Salman al Farisi biñ ñëwee ñu ñëw nuyu ko ñu ne ko yow de yow yaay àndandoo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah mu ne leen man de wóor moom wóoruma laa adri xaw ma ñoom ñu xaw a sikki sàkk ci mbir mi ne Salman lu muy wax ni ñoom ñëpp ay saxaaba lañ mais Seydina Salman tellement ni mu particularisé particularité bi mu amoon ak yonent ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne xaw ma de ñu daal di sikki sàkk ci waxam jooju ah! bi ñu sikki sàkkaa mu ne leen man manuma li tax manuma da manuma ma ne leen xaw ma ndax man maay àndandoo yonent bi alayhi salaatu ndax àndandoowam mooy képp koo xam ne dugg nga moom àjjana walla rek li wax sànq jarir na ko wàcceel sa bopp ne leen est-ce que waxee dëgg na cëm waaw akbar yéena ñàkk kañaan ndax duma moroomu gaañi waxul lool de mu ne man de xaw ndax daal képp koo xam ne dugg nga ak moom alayhi salaatu salaam àjjana kooku yaay ànd doo waaw akbar ndax wàcce boppam ñu ne ko man nag al Ash'ath ibn Qays ak Jarir radiyallahu anhuma dañoo jóge ci Abu Darda radiyallahu anhu bi mbokkam mi ko yonent bi alayhi salaatu salaam mbokkale woon nee biñ ma waxee biñ ko waxee lool mu ne ana àddiyaam ay na hadiyatu ana kado bi mu leen jox ngir ngeen indil ma ko ñu ne ko àddeet ah, Euh, euh, euh, Salman Abu Darda nag joxuñu parole mu ne leen ragal leen yàlla te ngeen te ngeen jottali kóllëre gi nga xam ne moom la leen jox ngir ngeen jox ma ndax kat amul kenn ku jóge ci moom sama mbokk moom di Abu Darda radiyallahu anhu lu dul ne dina ma jox kado kon nag yéen manu ngeen di yéen da ngeen jóge ci moom ba pare jox ngeen joxu leen kado loolu c'est impossible ragal leen yàlla te jox ma li nga xam ne moom mooy ndénkaane nga xam ne ak kóolute la gum am ci amaana la goo xam ne moom la def teg ko seen loxo walla mu jox leen ko ngir ngeen jox ma ko ah ñu ne ko ah ja euh, Salman radiyallahu anhu Salman te ngaa bañ a wax lool euh, boo naree def loolu daal ñun suñu alal yi léegi nañu seet ndax est-ce que jox nañ ñu wa dara wala déet nañu vérifier xool moom de joxuñu dara wax dëgg yàlla abu darda joxuñu dara ne ñu jox la bi ñu waxee lool ne ko boo bëggee sax boo bëggee sax ñu jox la am yoo xam ne ñun ci suñu alal ñoo koy jël jox la ngir rek comme ko lool nga wax ñun ñu jox la am luñ la jox mu ne man man daal soxlaw ma seen alal yi ngeen may jox dara man li ma bëgg mooy ngeen jox ma ma ne cadeau bi leen Abu Darda jox ne ngeen jox ma ko laa wax <laughs> ah ñu ne ko ko Salman ah xaw ma lu xew de mais nag ma ba'atha ma'ana bi shay'in non moom Abu Darda radiyallahu anhu moom moom joxuñu dara de ñu waxaat la ko joxuñu dara de sauf que illa annahu qaala inna fiikum rajulan kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ida bihi lam yabgi gayra fa ida ataytuma fa aqri'ahu minni salaam ñu ne ko moom biñ ñëwee di tàggu Seydina Abu Darda ne ko ñu ngi dem fa Seydina Salman nekk radiyallahu anhu di mbokkam moom nee na ne yéen ah bu ngeen wéeteeg moom kooku bu ngeen demee ci ki ngeen di dem xam leen ne moom moomu góor la goo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu matoon a moom doorul woon chercher ji daneen kurul moom bu ngeen ko dikkalee nag ndax ni mu ko doye woon lépp lu mu soxla trouver ko ci Seydina Salman radiyallahu anhu mu ne ko nag abu darda radiyallahu anhu ne leen ñoom ñaar seydna al ash'ath ibn qays ak jarir ibn abdillah al bajali radiyallahu anhuma bu ngeen ko dikkalee nag na ma ko nuyul jàmm muy nuyub lislaam biñ waxee lool seydna salmaan ne lii laa doon xaar ana ban kado moo gën a rëy lii man lii laa doon xaar ci yéen mooy ngeen ne ma sama mbokk mi Abu Darda yu nuyu na ma ndax lool mooy kadoom amul kenn ku muy yëg ne di ñëw ci man oh Allah lu dul ne dina la jox kado kado bi mooy lan boo demee nga nuyul ma sama mbokk moo mële di Abu Darda ñii ñoo xamoon lan mooy valeur u nuyoo ay ay ay Allah jamono ji nga am da romb nit nuyu ko mu faire semblant ni déggu la comme niñ ko fi waxe woon ah. wala mu gis la ngay ñëw mu faire semblant mel ni gisu pour nga bañ koo nuyu allahu akbar mu ne leen man kado bii laa doon wax ana lan wa ayu hadiyatin afdalu minha ana ban kado moo gën a rëy kado bii nii loolu imaam abu nu'aym tamit moo ko soloo ba léegi ci xulyatul awliya na ko noon imaam at-tabaraani na ko imaam al wax ci al-majma rahmatullah ne kooku ne moom xadiis bi imaam at-Tabaraani soloo na te rijaaluhu rijaalu saxiix gayra Yaxya ibn Ibrahim al-Mas'udi wa huwa thiqa mu ne góor ñu nekk ci càllale mooy góor ñu nekk ci saxiix sauf Ibrahim Yaxya ibn Ibrahim al-Mas'udi te moom thiqa mooy nit la koo xamante ne nii ku dëgër la moom nag ku wóor la Seydina Salmaan nag radiyallahu ta'ala anhu wa moom noonu la nekke woon ba li nga xamante ne nii Euh, ci la génne àddina bi muy génne àddina moom seydina salman radiallahu taala wa arda seydina Sa'd ibn Abi radiallahu taala wa arda dafa ànd ak seydina Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhuma ñu daldi ñëw di seetsi bi ñu yëgee ne Seydina Salman kat dafa feebar ñu daal di ñëw euh, di ko seetsi bi mu ñëwee fekk dañoo ñëwoon doon doon ko seet si noonu bu ñëw fekk moom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ñëw fekk Seydina Salman nekk ci dernier instant wam ci àddina mu fekk ko muy jooy bi mu ñëwee moom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas daal di nuyu radiyallahu anhu ne ko maa yubkiika yaa axi ne ko lan moo lay jooyloo yow sama mbokk gis na état bi nekk xam na ne kii nii ci instant bi mujj la nekk mu ne ko fàttalekul looy jooy fàttalekul àndandoo gi nga doon àndandoo ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko fàttalekul bërëb taxawaay yi nga xam ne taxaw nga ko yu baax yi nga taxaw ak alayhi salaatu wassalaam seydna salman radiallahu taala anhu ne ko jooyuma ne ko ne ko jooyuma ndax ñaar maa yukki nii waaxida min min sintay ñaar yi ma lay bëgg li li eh, eh, limal de du lool ñoo tax may jooy jooyuma bi ci njëkk mooy jooyuma ndax dama bëgg àddina ak ragal dajeeg yàlla maa abki xubban biddunya wala karahatan li liqaa'i llah llah llah mu ne jooyuma ndax bëgg àddina bëgg fee des waaye ragal bañ dajeeg yàlla du lool moo ma jooyloo bi mu waxee lool Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ne ko maa yubkiika fa maa yubkiika ba'd ba'da samaaniin lan moo la jooyloo ginnaaw bi nga amee quatre-vingts ans lan moo la jooyloo fa qaala qaala saydna salmaan ne yubkiinii anna xaliili ahida ilayya ahdan qaala liyakun balaagu ahadikum min ad-dunya ka zaadi raakib wa inna qad xashiinaa anna qad ta'addaynaa allahu akbar saydna salmaan ne li ma jooyloo mooy ndax sama àndam sama sama sama saaxib muy alayhi salaatu wassalaam sama àndandoo bi alayhi salaatu wassalaam boo gisee may jooy li ma jooyloo mooy ne sama xarit bi xaliil yi sama xarit dafa jëloon ak man pacte këne li nga xam ne mooy nekk lu mujj li nga mooy yóbbalu kenn ci yéen saxaaba yi radiyallahu anhu bu leen dajale ci àddina alalu àddina bu leen ko dajale waaye ku nekk ci yéen na nekk li muy yóbbul li nga xam ne moom lay dunde comme li nga xam ne moom la kiy tukki war li nga xam ne moo nekk provision wam lu mat provision na leen doy mu ne nag boo gisee may jooy nii li ma jooyloo mooy damay ragal ne man loolu alayhi salaatu wasalaam daal di woon jël ci man man daal dinaay dépasser li nga xam ne mooy lim ne woon pour koo xamante ni nii kuy voyage yi rek la loolu moo ma jooyloo Seydina Salman dane bi muy génn àddina nee moom soxnaam si nee na Salman woo fekk mu ngi nekk ci benn néeg boo xam ne ñeenti ñeenti buntu la am bi ma ñëwee mu ne ma ubbil ma ñeenti buntu yépp ndax kat tey fa inna lil yawma zuwaaran laa adri min ayi haadihi l abwaabi yadxuluuna aley mu ne ko ubbil ma ñeenti buntu yëpp ndax tey dama am ñoo xam ne dañ may seetsi ay visiteurs ñoo xam ne dañ may rendre visite te xaw ma nag bu ñuy ñëw ci ban buntu la ñuy jaar moo tax ubbil leen ñeenti buntu yëpp ba pare mu laaj ko mu indi misk muy parfum ne ko jaxase ko ak beneen bu newoon foofu ne ko ginnaaw gi boo defee lool sottil ma ko mu wër lal bi nga xam ne moom laa tëdd nii man Salmaan nee na bi ma defee lool tourné xool gis ne ruuxam daal lañ koy jël mu mel ni bi ma ko xoolee mu mel ni kuy nelaw ci kaw lalam moom Seydina Salmaan al Farisi radiyallahu taala anhu wa ardaa imaam al-Haythami moo ko solo naka noonu euh, euh, euh, ci al-Majma imaam at-Tabarani non imaam al-Haythami indi na ko ci al-Majma ne imaam at-Tabarani daal na koy solo <coughs> mu ne moom ndaw si imaam at-Tabarani solo na ko jële ko ci yoonu Buqayra na ko noon imaam ibn Sa'd daal dina koy solo imaam Abu Nu'aym tamit indi ko ci al di Hulyatul Awliya moom nag mu ngi génn àddina ci jamonoy Seydina Usmaan radiyallahu anhu gis nañ ne Seydina Sa'd Abi Waqqas ak Seydina Abdullah ibn Mas'ud ñëw nañ ci chevem te Seydina Abdullah ibn Mas'ud l'an 31 génn àddina moo tax li gën dëgër mooy ne ci jamonoy Seydina Usmaan la génn àddina Euh, mu ngi génn àddina amaana ci la trente bi euh, moom nag nit ñi lañoo wute ci ñaata at la amoon ci bi muy génn àddina gis nañu riwaaye bii loolu la wax te imaam az-Zahabi loolu la dëgërë ne man de waxoon naa ne bokk na ci ñi souteniroon naa ñi ne ñu at yu bari la dundoon jàpp ay centaine jàpp lu bari di dem mais man tey ci Siyaru A'lamin Nubala waxutuma loolu la xadiis bi mu wax bi ñu gis sànq. ak histoire boo ko seetloo mu ne war da weesu quatre-vingts ans comme li ko Saad imaam Ibn Saad daal euh, Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu daal di wax même bu dee ne ñeneen ñi am na ñoo xam ne ñoom li ñu gis mooy ne dund na lu ëpp lool foofu ci ay centaine di dem euh, loolu wallahu taala alam kon noonu la génn àddina woon Seydina Salman ibn islam al-Farisi